ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin ci njàngat yi nga xam ne mooy njàngat yi ñu jële ci ghazwatu Uhud di ci wax liñ ci gis ak li nga xam ne moom la al imaam ibn al qayyim raxmatullaahi alayhi daal di wax ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bi su ñu ngi woon ci xikam yooyu ak njàngale yu am solo yooyu génn ci ghazwatu Uhud ah ñu ci yemoon nag ne mooy bi nga xam ne ci la doon wax ne bokk na ci an xikmatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atbaacihim jarat bi an yudaalu marra wa yudaalu calayhim uxra lakin takunu bi muy wax ne bokk na ci ñuy jële ci sagesse yooyu ak njàngale yooyu këne xariñu sayesu borom bi subhaanahu bi nga xam ne moom lay wëyal ci ay yonentaam te mooy sunnaam yi muy wëyal ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ak ñi leen topp mooy ne léeg-léeg ñu gañe léeg-léeg ñu gañe leen waaye nag mujjantalu mbir yi day nekk nag ngir yonent yooyu ndax kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli nu mbir yi ñàng-ñàng-ñàng borom bi subhaanahu dogal na cu jiitu këne moom ak ay yonentaam ñooy féete kaw ñooy noon kon gisoon nañ boobu ko bi muy waxe ne bu doon dañ leen di gagner ñoom dañuy gagner tout le temps kon nag dina am ñoo xam ne ay mariirandoo lañ gëmuñ ci mbir yi dara waaye comme que assuré nañ ne ñoom moom ku ànd ak ñoom gañe day tax ñu ne fa rek waaye nag bu doon ne it ñoom dañ leen di gañe tout le temps day tax nag objectif bi tax sax diine ji jóg moo dul mën a te nekk comme ni nga xamante ne nii Ah, noonu lañ ko gise woon kon ñu àgg ci bi ci tegu mu ne wa minha ba léegi imaam ibn al-Qayyim ci Zaadul Ma'aad fi siirati xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam mu ne bokk na ci yooyu anna haadaa min a'laami rusul kamaa qaala Hiraqlu li Abi Sufyaana hal qaataltumuuhu qaala na'am qaala kayfa alxarbu baynakum wa bayna qaala sijaal yudaalu calaynaa marra wa nudaalu calayhi uxra qaala kadaalika rusulu tubtalaa summa takuunu lahum alcaaqiba ba mu ne bokk na ci yooyu ko ne gis nga sax lii nii dal jullit ñi keroog Uhud muy ci biti ñu gis ne ñoom lañ gañe mu ne lu fait ginnaaw bi ñu gañee Badar ñu gañe leen ci cette fois yi mu ne loolu sax dafa bokk ci màndarga yi wane ne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam seen borooma leen yónne te loolu dafa bokk ci li ñuy xàmmee ne diw dëgg dëgg yonent la <laughs> mooy ñun foog nañ ne moom boroom xam-xam nitu yàlla moom mooy këram tout le temps day neex ah déedéet akay ami problème day am ay problème yoo xam ne moom ci boppam du ko mën a faj waaw ñu bari nag imaginer wuñ ko ci ñoom baña dañuy am ay yitte yoo xam ne duñu ko mën a faj ñu bari nag bu ñu dugganteeg ñoom ba xam ci loolu ci loolu ñoom que am nañ yitte yoo xam ne da ngay dégg ñu naan ñoom da daa am luñ bëgg mais nga gis ni amuñu ko wala amaguñu ko am na ñoo xam ne buñ xamee lool ci ñoom fa lañ leen di bàyyee ndax ñoom dañuy jàpp ne kii lii day wane ne kon moom fi ñu ko tegoon àggu fa ndax lum ne amal daa waroon nekk waaw ah loolu nag njuumtal mu ne la fekk sax ñuy gañe yonent yi alayhimu salaatu wasalaam léeg-léeg loolu màndargaral yu wane que ni kii ñooñu ay yonent lañ alayhimu salaatu wasalaam mu ne comme li Hiraq la di Héraclus bokkoon ci satellite romain yi muy Héraclus mi ne woon fële ci côté Cham noonu ah la mu waxoon Abu Sufyan na Harb loolu incha allah dinañ ci ñëw xadis la nag bu gudd boo xamante ne nii mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullahi aley mooy xadis seydina abdallah ibni abbaasir radiallahu boo xam ne mu ngi ko jële ci abu sufyan ibn harbin radiallahu anhuma an il jami dinañ ci ñëw ndax boobu mooy jamonoy trêve bi nga xam ne moo doxoon diggante jullit ñi ak kuffaaru quraychin yi fekk Abu Sufyan ibn Harb daal di demoon Sham doon commerce ji léegi nag Hiraql doon seet ñi nga xam ne ñoo jóge ci xaram ba dëkk Makka nekk foofu ñu andil leen leen Abu Sufyan bokk ci ñoom mu leen di laaj ay question ci yonent bi nga xam ne moom Héraclus da koo dégg moom buur bi dafa dégg ñu koy wax ci arab yi ta lettre mooy jamono yam doon yónni lettre fekk comme niñ koy gisee lettre yi bu yonent bi alayhi salaatu salaam di leen yónnee fekk mu yónni woon ko ci benn mu woo Abu Sufyan jël waa Quraysh ñi mu àndaloon ci voyage boobu teg leen ci ginnaawam ba fi mu leen fi mu ko recevoir ñoom moom ca gannaaw la ca gannaaw la teg ñi àndaloon moom yëgul li xew mu ne leen bu waxul dëgg ci question yi ma koy laaj rek yéen na ngeen ko ne waxul na ngeen ma wan ni waxul dëgg bu ma paree mu ko doon questionné ci yonent boobu alayhi salaatu wassalaam te jamono jooju abu sufyan ibn harb kaana ra'sul kuffaar kaana ra'su kaana ra'sa kuffaari qurayshin moom moo ne woon la tête des kuffaar de quraysh moom abu sufyan ibn harb lool nag lay wax ne keroog seen waxtaan woowu lu dane ko bokk na ci lim laaj yonent bi alayhi salaatu lim laaj Abu Sufyaan ci sujet wu yonent bi alayhi salaatu mu ne hal qataltumu mu ne ko est yéen damay laaj yéen arab yi yéen ñi ak moom xam ko est-ce que mas ngeen a xeex ak moom qaala abu sufiyaan ne ko naam aha xare nañoo moom kay qaala buur bi di Héraclius di Hiraqle ne ko kayfa al harbu baynakum wa bayna léegi waxuma xare bi yéen xeex yi ngeen def yi ngeen yi def ak moom xare yi nan la fa demee qaala abu sufiyaan ne sijaal mooy al harbu sijaal lam waxoon ne sijaal mooy ne dañuy gañe yu daalu alayna al marra wa nu daalu alayhi al ukhra léeg-léeg mu gañe ñu léeg-léeg ñu gañe ko qaala Hiraql ne kadhalika ar-rusulu tubtala thumma takunu lahum al-aqiba Hiraql comme que moom bokkul woon suñu buur yu ignorant yi ñuy am léegi mooy bu ma nee buur mooy suñu yenn njiitu ignorant yi ñu yor ñun nga xam ne dañuy nekk ay njiit yoo xam ne seen diini xamuñu ci dara tous xamuñu ko ci dara dara ba daraay dara nekk vraiment ñoom seen wàllu diine mooy président gis ko am président de la république wala la président koo xam ne ministre kilifa bu mag ci benn domaine gouverneur ak yooyu waaye moom ci boppam jullit la de mais en wàllu diine xam-xamu diine yemu ci sax yemu ci sax maternel yaa subhaanallah ñii nag meluñ noonu noonu Hiraql la ku amoon xam-xam la muy xam-xamu ahlul kitaab moo tax mu ne Abu Sufyaan ne ko dang ne ah nga de yéen da leen da leen di gañe léeg-léeg léeg-léeg ngeen gañe ko mu ne waaw mu ne ko kadhalika ar-rusulu tubtala naka noonu yonent yi noonu lañ mel yi fi masa jaar yépp tubtalaas suñu boroom da leen di nattu da leen di nattu ci seen bopp di leen nattu ci seen àndandoo di leen nattu ci yoon wi leen teg alayhim salaatu wassalaam mu ne waaye summa takunu lahumul aqiba waaye finalement nag mujjantalu mbir yi ci ñoom lay ne ba léegi imaam ibn al jawziya rahmatullahi alayhi mu minha bokk na ci an yatamayyaza al-mu'minu as-saadiqu min al-munaafiqi al-kaadhib fa inna al-muslimiina lammaa azharahumu Allahu alaa a'daa'ihim yawma badrin wa taara lahum as-siitu daxala ma'ahum fi al-islaami zaahiran man laysa ma'ahum fiihi baatinan iqtadat xikmatullahi azza wa jalla an sababa li cibaadihi mixnatan mayyazat bayna almumini walmunaafiqi fa atlaca almunaafiquuna ru'uusahum fi haadihi algazwa wa takallamu bimaa kaanuu yaktumuuna wa daharat muxabbaatuhum wa caada talwiixuhum tasriixan wa inqasama annaasu ilaa kaafirin wa muminin wa munaafiqin inqisaaman zaahira wa arafa almu'minuuna anna lahum aduwwan fi nafsi duurihim wa hum ma'ahum laa yufaariquunahum ilaa aaxiri qaal mu ne bokk na ci te lii keroog bi ñuy mooy jotaay bi weesu développé nañ li doon développé duggaale na ci lii moo dañ ciy gaaw quoi mu ne bokk na ci li Uhud ak conséquence kii yu rafet yi mu génne ci njàngat yoo xam ne saxaaba yi dañ ko ci amee ñun ñu ko ci amee radiyallahu anhum ba léegi mooy ne Uhud dafa fee dafa dafa dafa dafa dafa dafa tàqali feeñal diggante ki gëm dëgg te dëggu ci ngëmam ak ki nga xam ne naafiq la kàcckat la mu ne ndax jullit ñi bi leen keroog Badar bi leen suñu boroom defee ñu gañe seeni noon di waa Quraysh seen écho daal di jóg ci buldaan yi ci arab wa quran arab fépp ñu dégg ñuy wax set defet défaite retentissante bi nga xam ne moom la julli ñi infligé ñi nga xam ne ñooy les Quraysh ah gisoon nañ ne ñu bari ci lañ dugge woon ci lislaam ñoo xamante ne nii lay samaahum fii baatilan àndu ñoom ñoom ci mooy seen intérieur faalewuñ luy l'islam ñoo ko gën a bañ waaye nag comme que nii la deme fii tooy naa dal foofu mu ne boo buur yàlla ci xereñam daldi tàggatal jullit ñi benn nattu muy defet bi bi leen dal Uhud keroog moo tax mu ne summa sarafakum anhum li yabtaliyakum bim naan walaqad mooy aaya boobu walaqad sadaqakum allahu wa'da ca biir damaay fin ba summa bi ngeen xam ne fashiltum wa tanaza'tum fil ard fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu axira lan moo tax yàlla def ko mu ne li yabtaliyakum summa sarafakum anhum buur yàlla gañe ga ngeen leen gañe woon topp leen buur yàlla jëli leen noonu fait retourner situation bi li yabtaliyakum ngir mu nattu leen waaye mu ne wa laqad afa ankum buur yàlla jéggal na leen yaa subhaanallah mooy li yabtaliyakum ngir nattu leen moo tax mu sababal loolu am muy épreuve bu mag bakkan yu bari rocci ci la suñu boroom wane ci bëtu jullit ñépp léegi nëbbootul ñi dëggu ak ñi nga xamante ni nii nekk ñoom ay kaasibuun lañ dañoo topp ci ci rang bi mais bokkuñ ci waaw mu ne looloo tax suñu boroom ne ma kaana allahu li mu'miniin ala ma antum alayhi hatta yumayyiz al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha mu ne moo tax suñu boroom xéewal mooy defet bi moo jur xéewal ju mel noonu moom laa la doon wax naan même guerre yi boo seetloo ku amub seetlu mooy même bu jullit ñi bu ñu dajeeg seeni noon saa su ne seen noon gañe leen am na am na avantage yu bari yoo xam ne jullit ñi amee nañ ko ci xeex yooyu même bu dee ci biti ñu ñoom lañ gañe moom laa doon wax ci guerre Irak bi Afghanistan ak yooyu que le mythe le mythe de du soldat de gendarme de, monde dafa mujj wadd dafa mujj wadd bi gars yi amoon américain yi dafa mujj wadd ñu léegi gars yi daanaka daanaka ñi leen ragal bareetul te loolu avant amul woon moo tax suñu boroom ne dama def li ma kaana allahu li yadara al mu'minina ala ma antum buur yàlla nekkul masula nekk di bàyyi jullit ñi ni nga nekk rek yonent bi woote ñëw Medina yi ñi kii Badar am ñu gañe affaire bi jeex noonu ñu bari dugg ci noonu buur yàlla du leen bàyyi ci noonu du leen bàyyi ci noonu hatta yumayyiz al xabiisa min at tayyib fekk fekk le euh, euh, euh, tàqalewul distinguer li nga xam ne mooy li bon li ci biir saaku bi muy néegub lislaam bi ñu fi nekk da baaxuñu min at tayyib ci li ci baax génne pomme de terre yu baaxul ci ci yi baax balañ leen a infecté moo tax mu ne wa ma kaana allahu li yutli'akum ala al-ghayb buur yàlla rek nekk fi di leen wan lu kumpa walakin allah yattabi min rusulihi man yasha waaye buur yàlla mooy ki nga xamante ne mooy tànn ci yonentam yi aleyhimu salaatu wassalaam ku ko neex kon mbir yaa ngoog ci yooyu ba imaam ibn al qayyim al jawzi rahmatullah aley ba mu ne wa minha istixraaju ubudiyati awliyaa'ihi wa xisbihi fi sarraa'i wad-darraa'i wa fi maa yuhibbuuna wa maa yakrahuun wa fi xaali zafarihim wa fi xaali zafarihim wa zafari a'daa'ihim bihim fa in sabatuu ala at-taa'ati wal-ubudiyya fi ma yuhibbuuna wa ma yukrahuun fa hum fi wa ma yakrahuun fa hum abiduhu haqqan wa laysu kaman ya'budu allaha ala harfin wahid min as-sarra'i wan-ni'mati wal-'aaqiba wal-'aafiya mu ne bokk na ci le fait que buur yàlla ni muy génne njaamu gi nga xam ne moom la ko ñi faraw ñoom mooy ñi mu farool moom ñi nga xam ne mooy awliya uy di jullit ñi ak parandoowam yi ci metti yeeg weñ so yi leen di dal ak yi nga xam ne moom lañ bëgg ak yi nga xam ne moom lañ bëggul bu ñu gañee bu ñu leen gañee bu dee ne dañ leen a gañe bu dee ne dañ leen a gañe ñu sax ci jaamu gi ñuy jaamu yàlla ci li leen neex ak li leen naqari bu neexee ñu des nekk abidullah mu naqari ñu rest nekk abidullah bu boobaa nag ñooñu ñooy jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg te bu boobaa du ñu bokk ak ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ci genn gu wàll xam nga am na nit ñu mel noonu ñoom ñoom pour ñoom day neex saa su ne ñoom buy neex ñuy sant ah moom kay waaye bu leen benn musiba dalee waay waay xanaa yàlla gisul li may dal waay ay waaye yàlla de gëmmul gëmmul nelawul waaye xanaa lii gisu ko waay waay bi may teg lii xanaa xamul ne man moom sama mooy ne am na ñoo xam ne noonu lañu mel mooy ñoom aafiya rek nekk ci aafiya ak xéewal bu affaire yi bàññewu tuuti ñu jóge fa ñi nga xam ne nag suñu borom ni muy génnee ci ñoom jaamu gu sell goog nga xam ne ñoom buy metti ñu reste buy neex ñu reste loolu ñu bari manuñu ko moo tax da ngay gis yenn mbooloo yoo xam ne buy xumb nii day bari nit buy xumb gaa yi dañuy ñëw lekk yi di bari yooyu di bari gaa yi di ñëw waaye bés bu problème commencé am nga gis ñu bari dootuñ ñëw ndax ñoom dëgguwuñu mu ne ba léegi mu ne bokk na ci annahu idam taxanahum bi ci tegu dama ko sote ndax moom bee dañoo xaw a niroo boo gisee ne yiñ jóge nii xaw nañoo niroo mu ne bokk na ci annahu idam taxanahum bil ghalaba wal kasra wal hazima dhallu wankasaru wa wastawjabu minhu al-izza wan-nasr fa inna xil'ata an-nasr innama takunu ma'a wilayati adh-dhull wal-inkisaar qaala ta'aala wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla wa qaala wa yawma hunaynin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni falam tughni ankum shay'a fa huwa subhaanahu ida araada an yu'izza abdahu wa yajbura wa yansura kasarahu awalan wa yakunu jabruhu lahu wa nasruhu ala miqdaari dhullihi wa inkisaari la waaw mu ne bokk na ci këne bu dee na da leen a nattoo ñu gañe leen mooy nattoo jullit ñi lii nag mooy Uhud mais ba léegi mooy guerre yu bees yi ak noot gi ñu noot nañ jàppe noonu nañ ko xoole côté boobu te fexe améliorer suñu bopp mu ne bu leen nattoo ci noot giñ leen di noot seen noon yi noot leen wal kasrati ak damm gu ñuy damm wal hazima ak nërmeelu guñ leen di gañe mu ne lool bu leen ci yàlla nattoo da gis nit ki zallu wan kasaru dañuy wàcce seen bopp damm ci seen kanamu boroom wax xadon ñu daldi euh, toroxlu ñu daldi euh, euh, wàcce seen bopp mu ne nag fastawjabu minhu al-izza wan-nasr bu ñu defee lool nag mooy reconnaître li tax yàlla bind leen ndax yàlla bind ñu lu dul ñu jaamu ko te al jaamu mooy lan mooy at taxa a a al xudu mooy wàcce sa bopp ci sa kanamu borom léegi yow bu dee defet bi moo tax nga mel noonu mooy nit day ñàkk lenn wala loo xam ne day jàpp ne lii c'est humiliant moom mu wàcc boppam ci kanamu boroomam te looloo taxoon bindu mu ne bu gisee lool reconnaître boppam ci loolu que moom ku damm la ci kanamu boroomam que ko dal lool la koy wan defet bii lool la koy wan bu boobaa fastawjabu minhu al-izza ñu daal di nag doora nag nekk ñoo xam ne dañuy mériter. yàlla yëkkati leen yàlla daal di leen dimbali moo tax mu ne fa inna xilata nasri innama takunu maa wilayati dhulli wal inkisaar gis nga yéere ngañaay balañ na ko solal bala na ko yàllaa solal day am lu koy jiitu mooy fokk nga nangul wàcce sa boroom damm damm sa boroom damm sa bopp damm sa bopp wàcc sa bopp ci sa kanamu borom ngir suñu borom doon laa defal solal la xilatan nasri mu yéeréb ngañaay ci bépp domaine moo tax man tawadaa rafa'ahu Allah ku wàcce boppam suñu borom yëkkati ko mu ne suñu borom nee na wala laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla lii wane loolu xoolal alxuraan suñu borom dane Ali Imran aaya yooyu war nañ ko gis insha allah mu ne fàttaliku leen wala qad dëgg-dëgg nasarakumullah yéen jullit ñi buur yàlla dimbali woon na leen bi badrin ghazwatu badrin wa antum te fekk boo bëri mu leen doon dimbali antum adilla da ngeen a nekkoon ñu tuuti wàcce woon seen bopp ndax mais ñaata la ay trois cent quinze trois cent treize wute yi amoon ñëla nekk mille wala lu ko jege ñun ñu tuuti reconnaître seen non ci nombre mais reconnaître nekk ay ubaad yoo xam ne yu wàcc seen bopp lañu néew moo tax suñu boroom ne xoolal walla kat nasarakumullahu buur yàlla da leen dimbali fekk leen awil la ngeen wàcc woon tuuti néew jàppewu ngeen seen bopp dara buur yàlla dootu leen dim door leen a looloo tax mu ne xilaatan nasri yéerép nga ñaay day am lu koy jiitu te moom lay àndal mooy nga wàcce fekk nga wàcce sa bopp takunu ma wilayati dhulli wal inkisaar damm sa bopp tamit léegi loolu mooy côté boobu xoola contraire mu ne wa qaala wa yawma hunaynin in a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'a xatta Hunayn xare Hunayn gisaguñu ko mu ne keroog iz ajabatkum keroog ba mu leen yéenee kasratukum seen bariwaay ndax keroog dañ ne duñ ñu gañe laa noo labu min min min kasra waay waay tey moom duñ ñu gañe ndax dañoo ndax dañoo min xilla dañoo duñ ñu gañe ndax ñun nombre bu néew leen tey moom ndax Badar da doon gis presque mille personne contre trois cents fii sept cents contre trois mille yooyu yëpp tey nag xunay ne dañoo bari woon bari bari mais li ñuy bari bari nag ñu leen ëpp mais comme que ni ñu bari fekk ubbi na màkk waa ñi gëm waa màkk ñoo ñëpp armée yooyu ñoo ñépp takk ñu jëm xunay ne armée nit ñu bari ñooñ daal leen yéem moom la naan wa yawma Hunaynin iz a'jabatkum kasratukum waaye falan tughni ankum shay'an waaye seen nombre bu bari boobu jaruñu leen dara ndax ba ñëwee waa Hawazin dañ leen a dañ leen a mooy ne ci ruq montagne yi foofu lañ nekk laqatu di xaar naka la yonent mi alayhi salaatu salaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum agsi ci xur wi rek te ay ay fettkat lañu woon ay tireur d'élite lañu woon rek naka lañ ne dugg ci xur wi rek flèche yi dal ratatatatatatat ñu bari wane ginnaaw ñu bari wane ginnaaw moo tax mu ne ba leen waxee loolu gis seen bopp ne da ngeen a bari que loolu mën na leen a jariñ falan tughni ankum falan tughni ankum shay'a jaralu leen dara falan tughni ankum shay'a jar seen nombre boobu jaruñu leen dara moo tax mbir yi du ci nombre ak arme yoo du loole bu doon lool la kon Badar yonent bi alayhi salaatu wa julli ñu duñ gañe mbir mi leen la mooy nga dëggu te lool ñun nit ñi suñu jamono yi xam nañ ci dara xoola deux euh, deux cinq la woon wala bën kii xoola entre Hezbollah ak Israël xoolal entre Hezbollah même bu dee ne seen côté aqida des na ak tamit boo mooy seen côté yi ñuy problème bi am ñoom mooy problème yi ñuy saaga saxaaba yi juif yi c'est chiite yi ak yu mel yooyu ñoo ci gën ak yooyu ñuy xalaat mais comme koy jullit leen dëggu ci li ñu ne mais xoolal Israël Israël mi nga xam ne mi nga xam ne bu dee année soixante yi guerre des six jours soixante dix yi la duma pays arabe yooyu yépp ci six jours deux mille nga xam ne fekk nañu yor armée yu gën a sophistiqué fopp dajeeg ñan Hezbollah fële ca Liban mais nu mujjee ñoo xam ne li ñu yor c'est rudimentaire ay roquettes yoo xam ne ay katusha ay yoo xam ne yu roquettes rudimentaires une un matériel militaire rudimentaire lañ yor waaye bi ñu dëggoo te jàppuñ teguñ ko ci ay affaire kii wooy wooy tiit comme nii mu dale ñun ragal yi ñun ñépp voilà bi ñu dajeeg Israël kan moo arrêté xam nga boobu premier ministre Israël dana woon bala moo pare balaa xeer bee pare benn roquette dootul jógeetu sud Liban di dugg Israël ñépp lay dammaate koo xam ne avion am la yor tiim la ci kaw doo gis sax yow manoo àjj sax avion bi muy téléguider ay missile di la kii di la teewul gaa yi kan moo mujj arrêté kan moo mujj arrêté guerre ba dudul juif te pourtant ñoo yor doole ji Amérique di leen yónnee ci biir xeex bi ay bomb bañ jaaree Finlande waa Finlande mer ndax nee nañ États-Unis laajuñ leen digal ñu def escale foofu bi ñuy yóbbul Israël boobu yoo xam ne ci souterrain yi lay dem masaare keroog ña ca biir. waaye dañoo dëggu woon nasarahumullah buur yàlla dimbali leen ñu rey ci juif yi ñu bari juif yi daw ñoom ñoo arrêté guerre bi. te jour biñ ne jour boobu la guerre bi jeex jour biñ ne. bi bi ko fi anaan xaw ma di kii ba waxtaan ak ñoom te ñoom ñoo ne woon duñ nangu benn médiation waaye bés bi nga xam ne ci lañ deme ñu wane seen soldats yi di leen wane ci télé bi ñu naan xamut ñoom on est que des soldats ndaw sa sol benn soldat laa dégg juif yi ñu wane ko mu jaaxle naan affaire yi xamuñ ñu demee nii seen char yi bu ñu ñëwee gaa yi massacre char yi Hezbollah ay missile anti lañ yoroon yoruñ dara yoruñ benn hélicoptère yoruñ avion yoruñ dara ngay xeex ak boroomi avion boroomi missile monde bi yëpp jàppale ko waaye ñi ànd ak yàlla lool mooy ku ànd ak yàlla yow lay jàppale ñoom ñoo arrêté jour bi ñu arrêté xeex bi dañ ne woon bu xeex ñoom bala ñoo bàyyi xeex bi bala ñoo bàyyi tey sud Liban mooy benn roquette dootu fa jógee ci ñëw jour boobu des milliers de roquettes la gaay tëbbee biir Israël pour wan leen ñun suñu mat suñu arsenal mu ngi gën a intact tey lu toll doon ay centaines voire des mille roquettes lañu yónnee door arrêté trêve ba kii ba jeex ñu arrêté loolu moo tax mbir yi du ay nombre ak li nga xam ne mooy al-udda ay matériel kese mbir yi lim gën a mooy gëm yàlla te gëm ak digam bi mu ne kataballaahu la aghlibanna ana wa rusuli waaw Hezbollah ci loolu la jàpp ci loolu la jàpp yàlla mbay ko ndam ñun nañ topp nale luñ fi waxit ñoom ñoom mu ngoog la moo tax mu ne yéen gis nga keroog Badar dangeen a wokk dal yàlla da leen dimbali wa antum azilla waaye Hunayn ni ngeen yéemu ci seen nombre bu ngeen yor budu yàlla waaye jàll leen dara kon mu ne moo tax buur yàlla ida araada an yu'izza abda bu bëggee yëkkati jaamam teral ko yëkkati ko màggal ko wa yuj wa yakbura wa yansura dimbali ko yëkkati ay mbiram kasarahu awwalan da koy damm d'abord mooy dalay natt waaw afa hasibtum an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu ndax nit ñi dañoo foog ne dañu ñun gëm nañ rek buur yàlla bàyyi leen noonu te du leen natt non wa laqad fatanna alladhina min qablihim ñun ñu natt buur yàlla dina xam ni dëggu te dina xam ñi nga xam ne waxuñu dëgg moo tax bu la waree dimbali mooy dangay galérer ba pare waaw kasarawu awwalan wa yakunu jabruhu après nag mu dal di lay réparer réparer sa damm-damm googu bu la bëggee wa yajburuhu bëgg laa réparer defaraat la dimbali la dalay damm d'abord réparer la wa nasarahu ala miqdaari zullihi wa inkisaari a à la hauteur nu nu nu ak wàccam nangu nekk jaamu yàlla ku moo tax ku la ko gën a nekk rek moo lay ëpp fay ca yàlla selon ni mu wàccee damm boppam damm lu toll la ko yàlla di dimbalee réparer mu ne bokk na ci ba léegi moom imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ci Zaadul Ma'aad ba léegi mu ne bokk na ci anna subhaanahu wa ta'aala anna subhaanahu hayya'a li ibaadihi al-mu'miniina manaazila fii daari karaamatihi lam tablugha a'maaluhum wa lam yakuunuu baalighiihaa illaa bil balaa'i wal mihna fa qayyada lahum al asbaab allati tuusiluhum ilayha min ibtilaa'ihi wa imtihaanihi kamaa waffaqahum lil a'maali saaliha allati hiya min jumlati asbaabi wusuulihim ilayha mu ne bokk ci ba léegi kënil borom subhaanahu wa taala dafa préparel ay jaamam ku mu nangu nga nekk koo xam ne moom nangu na kii sama jaam la ñi ko gëm dalee na waajalal alaaxira kërug teraangaam googu ay ay station même àddina gii àddina gii da leen fee teral da fee waajalal ay maqaama yoo xam ne dañ faa war a àgg ay leer yoo xam ne dañ koo war a am mais moom ci boppam borom bi subhaanahu wa taala moo def que que ne mais nag foofu noonu kenn du ko jote bari woor mooy station yu kawe yooyu daraja yu kawe yooyu kenn du fa àgg ci maa mën a woor wala maa mën a julli walla maa mën a saraxe lam tabluwa amalu mu xam ne kii seen jëf ji jëf yi ñuy jëf manu leen fa àggale walam yakunu balighiha illa bil balaa'i wal mihna waaye nag seeni jëf du leen fa àggale waaye nag nattu bu leen dal ak examen bu leen di def épreuve yu leen di teg bu ñu ko nangoo loolooy tax ñu daal di àgg foofu loolu la di bu ñu foog ne darajaatul ulaa yépp mooy jëf lu baax rek mais nattu léeg-léeg moo lay yóbbu foofu mu ne nag ba loolu xewee fa qayyada lahum al asbaab allati tusiluhum ilayha léegi nag mu daal di leen jàppandal sabab ku cause yi nga xam ne mooy tax ñu mën a àgg ci loolu bokk na ci cause yooyu ñu ñu rey Uhud keroog comme xoola Amr ibn al-Jamuh radiyallahu mi ne woon moom day wàcc yàlla ne daa bëgg dox tànkam bii biir àjjana te lool shahaada la gise ne moo koy may borom bi subhaanahu wa ta'aala yonent bi ne doom yi bàyyi leen ko amaana borom bi daal di koy wër wërsëgale shahaada mu dem génn àddina bokk ci ñooñu gis nañ Seydina Anas ibn Nadr ana ajidu riihal jannata riihal jannati doona wax maa ngi trouver xetu àjjana fii laata montagne may àgg ci montagne Uhud bi dugg ci nit ñi xare ba génn àddina daal di fay dem xoolal seydina abdallah ibn amr ibn haram mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wax na doom ji di seydina jaabir ne ko ndax duma la bégal mu ne ko yal na la yàlla bégal aha kay yal na la yàlla bégal ci yiwu aha kay mu ne ko est ce que yëg nga ne sa baay ñi mu waxal ñépp par intermédiaire la wax ak ñoom ba mu des sa baay moom dafa wax ak moom sans intermédiaire daraja jooju mu ngi ko amee ci topp ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam faatu keroog Uhud même bu dee faatu bi yow bu dee bëtu surface rek ngay xool man nga ne waaye mu dundoon nag moo gën ah, ah! ndax daraja jooju mu ngi ko amee foofu noonu laa kon suñu boroom daal di leen tàggatal sabab yi nga xam ne moo leen di jotale ci yooyu daraja maqaama yu kawe yooyu ci nattu gim leen di nattu moo tax nattoo di kerkeraani awliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi la seydi cheikhu cheikh Moussa Ka doon wax nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi waaw kon loolu la mooy nattu mooy kerkeraanu law li awliya mooy buur yàlla bu la soppee dalay nattu sopp gu mu sopp saxaaba yi nag radiyallahu anhu moo tax mu nattoo leen loolu wa laqad sarafakum allahu anhum liyabtaliyakum moo tax ci saase bam leen nattoo mu ne wa laqad afa ankum jéggal na leen ah subhaanallah jéggal na leen wa laqad afa waaw jéggal na leen nattu na leen ci saase mu daal di leen jéggal waaw moo tax nattu du comme ñun niñ ko fooge foog ne ñun suñu dund neex bi rek la léeg-léeg neex boobu mooy jaye gi laa ilaha illa allah kon nattu mooy kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii ku weddi këne nattu du loolu awliyaa yi loolu la ah. nattu rek te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne moo leen mooy ñu ëpp nattu te mooy yonent yi aleyhi salaatu mu ne ñi gën ci nit ñi mooy yonent yi aleyhi salaatu salaam ki ci topp mooy fal amsal fal amsal ki gën a nettile topp ki gën a nettile ki gën a nettile nag ñun natt dañu foog ne rek mooy ñu jël la yóbbu la wala jàpp la duma la wala jàpp la privé la ne kii sa say liberté non nattu man na nekk nattu boo xam ne bu buur yàllay def sa digganteeg sa boroom la lu mais nit ñu bari kenn du ko xam ndax ñooñu alkumal ñu mat ñi ñoom problème mu àddina bi yépp mën nañ koo yenn waaye du feeñ seen xar kanam booy dund ak ñoom da ngay foog ne mais kii kenn gënu koo neex dund ndeke li mu yenu bu ñu ko yenoon asam ci doj yi ñu toj loolu la de ay kii kenn masu koo génne kon kon kii mooy mooy moom am moom soriwul déet yow laa ilaha illa natt du exilé nañ la rek wala duma nañ la de wala gàddaay nga jóge fee dem fee de mukk du lool de kon nag nattu yooyu ci la leen suñu boroom mi nga xam ne moo dogal te xam ne ñii daraja yooyu ma leen waajalal seeni jëf du leen fa yóbbu nattoo leen fay yóbbu natt yu ma leen di teg muñ ko moo tax mu ne moo leen bind li yabluwakum ayyukum ahsanu amala tabaarakalladi tabaarakalladi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna la jaaciluuna maa alayha saciidan juruza ca suuratul kahf loolu la wax lu mel noonu liyabluwakum ngir mu nattu leen tester leen éprouver leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf bokk na nag comme ni mu leen kama waffaqahum comme ni mu leen dëppale ci jëf yu baax yi ñuy jëf en dehors bu dee nattu yi nga gis yu baax rek la jëf mais am na yoo xam ne alhamdulilah du looloo la koy may du jëf yu baax la koy mooy nattu yàlla yi teg nga muñ ko yàlla nag toola doom joo xam ne baaxut malgré li nga def ci ñoom te yow nga war a woote jëme ci yàlla iblis jaar ci nit ñi ci côté waaye kii bu mu leen wax dara na topp fële kii doomam yaa ngi nii xoolal ñoo dàqa meesu mu ñëw di leen wax meesu baaxul yooyu ay nattu la muy muñ te du leen masa wax ne du leen masa wan luy wane ne dalee la mere kon loolu la kon mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim ba léegi ah ci njàngat yooyu mu ne anna nufuusa taktasibu min al-aafiyati ad-daa'ima wan-nasri wal-ghinaa tughyaanan wa rukuunan ilaa al-aajila wa dhaalika maradun ya'uuquhaa 'an jiddihaa 'an fii sayrihaa ilaa Allaahi wad-daari al-aaxira fa idhaa araada bihaa rabbuhaa wa maalikuhaa wa raahimuhaa karaamatahu qayyada laha min al ibtilaa'i wal imtihaani maa yakuunu doo dawaa'un maa yakuunu dawaa'an li daalika al marad al aa'iq an as-sayr al hasiis ilayhi fa yakuunu daalika al balaa wal mihna bi manzilati at-tabiib yasqi al-'aliil ad-dawaa'a al-kariiha wa yaqta'u minhu al-'uruuq almulima li istixraaj al adwaa minha walaw tarakahu la galabathu al adwaa ala xatta yakuna fiha halaaku mu ne bokk na ci sagesse yooyu génn ci ghazwatu Uhud te défaite bi ñu am di ko wane ñu jànge ko ci en même temps mooy ne bakkan yi day day sàkku tout le temps nekk ci aafiya joo xam ne ju sax la ak ngañaay ak woomal goo xam ne day def ba ëppal ci ba pare ah, di mujj nag di mooy bëgg mooy yàkkamti ak yàkkamti topp ko rukunan wa rukunan ilal ajila mu subordonné wu ci loo xam ne moom tout le temps day bakkan day yàkkamti yu neex yooyu di am mu ne loolu nag mooy tout le temps lu nekk rek day gaaw bëgg lu gina woyofe gina baa gina noppale ci moom mu def ko mu ne loolu nag feebar la goo xam ne képp koo xam ne day dox fii sayriya ilallah di dem ci yàlla di dem ci kër gu mujj ga yooyu ay obstacle la yu dox sa digganteeg yooyu mu ne nag bu dee boroomam mi ko bind tam moom ko bakkan yooyu di ko yërëm bu soppee ak tera teralam ko da koy tàggatal ay natt yu koy dal yoo xamante ne moom mooy faj feebaru ëppal googu gaaw a yàkkanti ci yu neex yeeg ngañaay yeeg ba ëppal ci loo xam ne dangay dem ba fàtte yàlla mi na ko defaloon léegi nag bu la tegee nattu day mel ni comme si médecin bi nga xam ne day jox malade bi comprimé yoo xam ne wax dëgg waa ji bu ko ne senjeeñ naanalum senjeeñ ni mu weexee nga ne waaye yow xasum looro weex na mais da lay faj nga def ko ndax boo ko deful wala nga ñëw ñu war a dagg sa benn sidit ñawaat ko dagg sa biir door koo ñawaat am luñ ci def ndax bu ñu ko deful buñ la bàyyee noonu loolu mën naa ubbi sa al loolu nag la nattu yi tamit di jariñ ci jullit bu xam dëgg-dëgg yow da ñëw ñàkk sa emploi mooy ne yii ñuy wax jële ko ci noonu man mi nga xam ne dama miinoon di liggéey tous les jours di am salaire saa su ne di jënd li may bëgg lu ma bëgg am ko tey nag mooy ne lool boo ci continuer yow dangay dem ba jàpp ne d'une d'une façon da ngaa xaw a infaillible da xaw a infaillible jàpp ne mbir yëpp loolu la buur yàlla nag pour indiwaat la ci boppam wan la ne maa fi ne yaa ngi may fàtte de diw yaa ngi may fàtte sama jaam dama laa bëgg mooy day def ñu licencier la wala kii partiel nga tiit ndax dañoo war a xaaj sa salaire ci dëkk ci digg bi te xam nga ne yow say say dépense boo ci fayee sa location ak lii boo mayol dara dootu ci des wala sax du ko mat nga commencé nag di dellu ci boroom bi di ne ah dellu ci borom bi ndax bu dul woon lool da ngay continuer ci sa insouciance waaw mu ne bokk na ci ba léegi anna shahaadata indahu min a'la maratibi awliyaa'i wa shuhadaa'uhum xawaasuhu wal muqarrabuuna min ibaadihi wa laysa ba'da darajati siddiqiyya illa shahaada wa huwa subhaanahu yuhibbu an yattaxida min cibaadihi shuhadaa turaaqu dimaa'uhum fi mahabbatihi wa mardaatihi wa yu'thiruuna ridaahu wa mahabba ala nufuusihim wala sabiila ila nayli haadihi daraja illa bi taqdiiri al asbaabi al mufdiyati ilayha min tasli min tasliiti al aduw mu ne bokk na tamit ci li nga xam ne moom lañ ciy jàng ba léegi mooy ne mooy martyr dee ci toolu xare dafa bokk ci martaba yi gën a rëy ci martabay awliyaa yi ñoom ñooy ndax shuhadaa yi ñooy ñi suñu boroom jagloo ñooy ñi ko jege ci jaamam yi te ginnaaw as-siddiqiyya ñoom ñoo ci tegu mooy ash moo ci tegu te moom suñu boroom subhaanahu wa taala bi mu bëggee jox leen daraja jooju jàpp ci jaamam yi ñoo xam ne daraja jooju la leen di yëkkati ci la defe seen deret tuuru keroog Uhud ci loo xam ne ci ngërëmam la ak lu mu so ne mënoon na leen a bàyyi ñu xeex ci loo xam ne day tax day jural day jural alkane waaye mu wommat leen ci loo xam ne ngërëmam la ak li mu sopp moom subhaanahu wa taala ba pare moom mi xam ne amul benn yoon lul àgg foofu lu dul mu tàggatal leen ay noon yoo xam ne moom lañuy ñuy ñu dajeek ñoom keroog Uhud bokk na ci ba léegi ci li ñuy jàng ci ghazwatu Uhud ah ci xare bi muy sens du sacrifice mooy ne yow nga nangu l'islam bu soxlaa nga joxe sa bakkan bu dee bakkan la laaj bu dee dafa soxla lan jot nga joxe sa jot bu dee ne lii xam-xam lañ soxla am nga ko nga ñëw joxe ko bu dee ne doole lañ soxla ay mais nga ñëw nga ñëw xoolal te doo ne taxaw naan na ko dew de ko diw def ndax diw man na ko déedéet xoolal saxaaba yi desoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi yonent bi alayhi salaatu naan man yadu man yaruddu ma'anna wa ma'i wa ma'i fil janna bi mu desee mook sept personnes yooyu ak ñaari qurashiyeen radiyallahu anhu mu naan kan moo leen di delloo kan mooy songu ñii su ko faaru quraysh ñii ñu topp ma ànd ak ñoom àjjana seydinaa talxa xaarul naan diw noonu ñoom diw dem dane man ana ya rasulallah mu ne ko ala rislika wala kama anta kama waay kama anta ya talxa seydinaa talxa xaarul neewul eh, bakkan benn la de non dane man yonent bi alayhi salaatu ne ko kama taxawal fi nga ne mooy bul dem yow Talha mais ñeneen ñi neewuñ ñoom it ñu fexe dem keneen ne man ñu dem ba set ñu ñim ñu faat leen mooy le sens du sacrifice li takuna kalimatullahi al ulya ñun nag loolu lañu lislaam war a jaral mooy yow ñun moom kenn laaju ñu dee ñun moom po ñun moom <laughs> ñun moom ñun moom ku ñun nga xam ne koo xam ne kaay taxa kaay ñëw teelu la xëy rek ci projet bu l'islam bi la manul kooku xam nga ne boo ko nee kaay dee du dee jamais jamais mooy il foo am ñoo xam ne dañuy pare ngir sacrifier wu seen temps seen jot ak seen lépp xoola exemple exemple yow bu ñépp ne woon waaye yow man France di sama yitte laa tal man waaye yow xale ya man duma fi jàngal bu ñépp waxoon loolu kan mooy jàngal xale yi fii ci dëkk bi kan di jàngal ak nan la ñuy xame seen diine ci dëkk bu mel nii nga xam ne loolu luñ fi raare bu ñépp fexoon ut ngànt comme ñuy bari ci ñun noonu lañ koy defe boo waxee samedi wala mercredi bon wala dimanche non non du ma am jot koo wax mu ne du am jot te kat yàlla xam na ne manoon na am jot ndax bu Ligue des champions di am foo jaar dina am jot dina am dina mën a fexe non waxuma la quatre-vingt-dix minutes yi match bi jàll rek mais dina am jot ñu commentaire avant muy commencer seetaan quatre-vingt-dix minutes ak prolongation bu ñu paree mu amaat jot ngir ñu commenter ko lekk seeni pizza teg seeni kii di waxtaan seen biir mooy dinañ am jotu lool dinañu am jotu dem futi yi dinañ am jotu lépp waaye bu desee diine ku nekk naan awma jot sens du sacrifice fokk mu am bu ñépp waxee lool dara du dox dara du dox bokk na ci tamit liñ ciy jànge ba léegi loolu dama koy souligner ndax waxoon nañ ko mooy ne keroog bi nga xam ne ci la Abu Sufyan ñëwee naan ayna ibn Abi Kabsha ana doomi Abi Kabsha ji ayna ibn abi quhaafa ana doomi abi quhaafa ayna ibn ana doomi ibn kenn tontuwul mu ne ama haa'ulaa'i faqad qutilu ñooñ de rey nañ leen kon lay tekki dee nañu tey de yeneen ci bari saa saam lan la leen waxoon bu leen ko tontu ci xadiis bu bi nekk ci sax imaamul Buxaari ak musnadu imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ma bu imaam al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma mooy ne yooyu bàyyil jarul a tontu mais bi mu ne olu humal mu ne alaa tujibu ndax du ngeen ko tontu mu ñu ne ko lan la ñuy wax ñu ne allahu qulu allahu a'la wa ajal buur yàlla boo gën a màgg te moo gën a tedd mooy ne ñun contraire bi ñuy def mooy bu ñuy tudd bu ñu tuddee l'islam suñu yoon newu ci bu ñu saagaa yonent bi alei satu suñu yoon ci waa ji daa repp bu ñu saagaa suñu sëriñ wala koo xam ne dañ koo fan ñun nar a dëpp àddina bi wëlbati suuf seeg asamaan si mooy ne yonent bi alei saa salaam moom jàngalewul lool ayna ibn abi ayna ibn abi kabsha ayna muhammad sallallahu alayhi wa anamu mu ne bu ko kenn tontu bu kenn tontu waaye bi nga xam ne ci la naan ay oxlu vive hubal yëkkati leen hubal mu ne tontu leen ko ala tujibu ñu tontu ko mooy ne l'islam dafa am ñoo xam dañoo war a pare ci bépp domaine ngir mën a faire face contre le noon ci bépp domaine bi xeex bi amee sànq gis nga nit ñi dañoo jàmmaarlu kuffaaru Quraysh ni bi Abu Sufyaan di wax di dugal nag shirk yonent bi alei satu salaam ne tontu an ko ku amul xam-xam nag mënoo tontu koo xam ne day wax ci yu mel noonu surtout bu dee ne xaw na xam ci diine tuuti te mu réeral la kon mooy foog ñu takk xam-xam bi xam ko jàpp ko mu dëgër te ñu xam ne loolu moo ëpp doole leneen lu ñuy nekk di ci sonn wax naa la keroog sëriñ boo fiy wax budul woon l'islam kenn du ko xam ak dundam boo ci génnee l'islam kenn du ko xam budul woon l'islam kenn du ko xam moom moo tedde ci l'islam nee du l'islam a tedde ci moom mukk kon nag bu ñu gisee ñuy xotti ormaay sharia ormaayu lislaam war nañoo metti minimum bu dee ne foofu lañ tollu waaye bu dee wax lañu am mooy mën nañu am lu ñu waxee argument yu leer ñu dugg ak ñoom ci domaine boobu bu dee côté doole lool mooy autorité yi ñoo ko yor bu dee looloo koy faj man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' bi lisaani fa in lam yastati' fa bi qalbi loolu mooy li gën a néew nag loo mën a def mooy ginnaaw loolu kenn mënu la may ngànt nga toog ndax mu metti la sa xol sa xol kenn ubbiwu ko bay gis la ca nag loolu manoon nga ko loolu waroon nga ko man kon nag mooy xam-xam bii bu ñu ko foo bu ñu ko fo boo gisee yenn masala yu bari yuy feeñ wala ay yu beesu gaa yi génn yoo xam ne du dara sax nga dégg ñu bari ñu xamul dara naan loolu l'islam terewu ko ñoom nga dégg ñenn ñi ay voile amul ci alxuraan loolu c'est une façon c'est une interprétation de du co d'une façon d'interprétation du Coran boo ne ñoom dañoo jigéen ñi dañoo war a voilé xam nga da dégg lool mais loolu noonu bu ko xeeb discours boobu am na jullit ñu bari ñoo xam ne. dañuy dégg yéefari di ko wax mais dañuy dégg ay jullit di ko wax ñoo xam ne dañu jàpp ne xam nañu ñoom dañoo jàpp ne xam nañu di ko wax tax ñu bari kenn mooruwu ci bu ñu déggee sax ku ne muuru farata la ñu ne dégg yow nag yooyu bu ko xeeb mooy yow bu fekkoon xamoo texte yi xamoo lool nan ngay feere face comme ni Seydina Omar feere face Abu Sufyan yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko sa réponse yi naan ko waxal allahu a'la wa ajal wala mawla lakum bi nga xam ne ci la naan lana al uzza wala uzza lakum ñoo moom uzza taamu ngeen uzza yonent mi alei sat selaam ne leen ko ñu ne luñ koy tontu mu ne allahu mawlaana buur yàlla booy suñu kilifa wala mawla lakum tey amu ngeen kilifa kon nag il faut ñu mën di faire face ci domaine yépp waaw loolu na mais toog rek ne yàcc ne yasar xamuñu dara ku ñëw réeral ñu di la naxe ay textes yoo xam ne yow sa ñàkk xam a tax mu lay limal loolu waaye boo xamoon kooku manulaa réeral looloo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne benn boroom xam-xam moo gën a tar ci kaw iblis ci seytaane que mil jaamukatu yàlla yoo xam ne amuñu xam-xam yuy dëkk di sikkara kaw jullee ko woor te amuñu xam-xam benn boroom xam-xam kese moom la seytaane gën a tiit boroom jaamukatu yàlla dugg xalwaate génn kon nag nañu am xam-xam yore saxaaba yi radiyallahu nga gis ne tamit li ngay jànge foofu tëbuñu rek di wuyu di tontul seen bopp dañoo dellu ci yonent bi alayhi salaatu salaam lan lañuy tontu bi mu leen nee du ngeen fa tontu tëbuñ rek wax del na neewuñ ko way jàllal ne la Abu Sufyaan dañ ne ko lan la ñuy wax mooy ne l'islam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy joxe réponse yi sunnaam alquran sunnaam alayhi salaatu wassalaam kon xam naa tey insha allah dañuy yem nii ci njàngale yi ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu daal di àggale amaana nag ci bii di ñëw lañuy dugg nag ci masailul yi nga xam ne nag ñooy masalaay fiq yi ah ah yi nga xam ne moo jëm ci wàllu ah shahid martyr est-ce que shahidul maaraka rek ku xeex koo xam ne dafa génn àddina est-ce que kooku rek mooy martyr wala am na yeneen façon martyr ak lan la shahid di la lan la euh, lan moo tax ñu ko ñu leen di woowee tur woowu shahid shahid lu tax ñu leen di woow shahid fan la jóge ak lu tax ñu wax leen ko mooy loolu nag la ñuy jël insha allah di dem après masala yi ci boroom xam-xam yi est-ce que dinañ leen jullee est-ce que dinañ leen sang est-ce que yére yi génn àddina lañ leen di denc de suite insha allahu taala ah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in